rahimahullahu ta'ala fi kitaabihi Umdatul Ahkaam min kalaami xayril anaami alayhi afdalu salaati wa salaam kitaabul wasaaya an Abdillahi ibni Umar radiyallahu anhumaa anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala ma haqqu mri'in muslimin lahu shay'un yuusi fiihi yabiitu laylatayni illaa wa wasiyyatuhu maktuubatun 'indahu zaada muslimun rahimahullah qaala ibnu umar radiyallahu anhumaa ma marrat alayna laylatun mundu sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu dhalika illa wa 'indi wasiyati kon al-imaamu Abdul Ghani ibn Abdil Waahid rahimahullahu ta'ala ginnaaw téere bi nga xam ne moom lañ jeexaloon di kitaabul buyu' mu ubbi buntu bu loolu mooy téere bu bees muy téere bii ci mooy juróom ñaar juróom ñaaru ñaareelu juróom ñaareelu téere bi ci ah téereem bi gis nga kitaab la def kitaab yam ay abwaab ay buntu lii nag mooy juróom ñaareel bi mu ne kitaabul wasaaya mooy kitaabul wasaaya mooy téere ndénkaane yi voilà mooy ndénkaane yi nga al wasaaya mooy jamu wasiya mooy lu bari lu wasiya mooy benn bi wasiyatun ba pluriel bi lu bari mooy wasaaya comme yooyu et surtout ci wàllu ndénkaane nit ki bala moo génn àddina wala bu dee mu ngi dund wala mu am yoo xam ne da koy dénkaane yooyu nag dafa am yoo xam ne farata la loolu ci saraa yi lay leere ndénkaane yoo xam ne farata la comme bor bu mu amal diw loolu mu dénkaane bu ma génnee àddina sama alal dina ngeen ci jël taa jox ko diw parce que dama koo yoreel ak yi nga xam ne ay kafaaraat la yi nga xam ne mooy yoo xam ne yu war a jotu la yu mu war a def yoo xam ne yu mu war a réparer la koy réparer yu mel noonu le ak yeneeni wasaaya yoo xamante ne nii yeneen yoo xamante nii ay wasaaya yoo xamante nii mooy ay ndénkaane yoo xam ne comme nit ki moom lay di defal koo xam ne ku mu xam la waaye mu bañ a nekk euh, ba muy waaj a dina wala mu defal ko ko voilà mais il faut mu nekk loo xam ne kooku mu koy defal du bokk ci ñu nga xam ne ñooy doon en tout loolu ku dem ci saraay dina ca gën a leer kon walillahi alhamdu wal kon al imaam Abdul Ghani rahimahullahu taala mu ne kitaabul wasaaya mu ne kitaabu téere al wasaaya ndénkaane yi kon nag mu ngi noonu ndax dañoo bari wute ñëw na rek wax naa la yi nga xam ne farata la yoo xam ne ndénkaane yoo xam ne duñu a voilà léegi nag mu ciy tàmbale li nga xamante ne nii mooy euh, euh, euh, deux cent quatre-vingts hadith numéro deux cent quatre-vingt-sept buñ la nee dénkaane yoo xam ne farata la nag tekkiwul ne waa ji même bu ko dénkaanewul kon kenn du ko fay ah non mooy waxuñ ne moom mu dénkaane ko farata mais. mooy ne fay borom moom farata la même bu dee génn na àddina voilà loolu même bu ko deful deful benn testament dénkaanewul bu boobaa te daa yore ay nit ñooñu ñii ko war a doon ñoo war a seet ba niñ koy faye voilà mu ngi noonu la kon nag mu ciy tàmbale xadiisu deux cent quatre-vingt-dix-sept léegi nag mu ne muy ñaar téeméer ak juróom ñeent fukk ak juróom ñaar ne an Abdillah ibn Umar hadith bi mu ngi koy jële ci Seydina Abdallah ibni di doomi Umar ku ñuy Umar radiyallahu anhuma anna rasulallahi kene ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam qaala neena maa haqqu mri'in mooy amul droit maa haqqu amul mooy laysa haqqun wala amul ma la amul laysa haqqu mri'in wala amul du ak benn nit muslim koo xam ne ku gëm la lii nag mu nekk góor ak jigéen a ci yem lahu shay'un fekk waa jooju amul droit amul benn ak ci benn jullit boo xam ne am na lahu am na shay'un mbir yuusi fii loo xam ne war na cee def li nga xam ne mooy ndénkaane war na caa def ndénkaane def ci testament selon yiñ la wax sànq moo xam ay bor la wala ay kafaaraat ay nudur yoo xam ne ay ay nizar yu mu defoon te alal la koy joxe yooyu mu ne ah bu ma génnee àddina na ngeen ma jëlal ci sama alal li defal ma ko loolu tak yu mel noonu ak yi nga xam ne da koo defal ne diw mais sama alal de jël naa saa bu ma kiiwee jël leen ci nangam jox ko ko voilà mu ne nag amul amul amul àq du du amul amul àq loolu mooy maa xaq mooy amul. ah benn jullit amul amul droit voilà amul droit voilà mooy amul droit lahu shay'un mu am mbir moo xam ne yuusi fii loo xam ne da cee bëgg a def ndénkaane yabiitu fekk moom muy fanaan la tey ni nelaw ñaari guddi illaa lu dul waajoo jële jullit boo bële bu góor bee jubbi jigéen bee ci yem fekk wa yatu fekk ndénkaaneem testament wam maktubatun les bind la lu mu bind la indahu fa moom lii nii léegi nag boo demee ci saraa yi boroom xam-xam nii maa xaqu bii day wane ne loolu farata la wala déet loolu ko dem ci saraay dina leer léegi nag mu ne zaad al imaamu Abdul Ghani rahimahullah mu ne zaada muslim mu ne al imaamu muslim rahimahullah de moom bi mu soloowee lii yokku na ci lii ne qaala ibn Umar mu ne ki raawil hadith ki ra ki solo hadith bi keneen ci alayhi salaatu wa rek la wax mais xam nañ ne Abdallah la radiyallahu anhuma de nee na maa marrat man de robbul alayya ci sama kaw ci man laylatun benn guddi kese mundu depuis ba ba nga xam ne ci laa dégge woon rasulallahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yaqulu mu doon wax lii nii ma leen wax nettali leen ne moo ko wax illaa lu dul ne indi nekk na fi man abdallah wasiyati sama ndénkaane radiyallahu anhu sama testament léegi al imaamu Abdul Ghani rahimahullahu taala muy indi hadith bu mujj ci téere bi ma ma ah oui téere bi ñaari xadis kese la ma a la waaw amul buntu bi amul buntu <laughs> ñaari xadis kese la mais xadis ñoo ñetti xadis la ñetti xadis voilà ñetti xadis la beneen bi ab asar la voilà waaye euh, ci en globalement dañ koy tudde mooy jeexitalu saxaaba la waxu saxaaba radiyallahu anhu mais dañ koy tudde xadis d'une manière générale loolu taxu ñoo jóg leeral lool kon al muy wax ci xadis bi ci tegu di deux cent quatre-vingt-dix-huit muy xadis bi nga xam ne ñaar téeméer ak juróom ñeent fukk ak an Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu annahu qaala jaa'anii rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam ya'uudunii 'aama hajjatil wadaa'i min waja'in ishtadda bi faqultu yaa rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qad balagha bii minal waja'i maa taraa wa ana dhu mal wa la yarithuni illa ibnuhu afa atasaddaqu bi thuluthay mali qaala sallallahu alayhi wa sallam la qultu fashatru ya rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala la qultu fathuluth qaala sallallahu alayhi wa sallam athuluthu wathuluthu kathir innaka an tadara warasataka aghniyaa xayrun min an tadarahum aalatan yatakaffafuuna annaas wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghii bihaa wajha allahi illaa ujirta bihaa hattaa maa tajcalu fii fii imraatik qaal radiyallaahu anhu faqultu ya rasula allahi sala allahu alayhi wasallama uxallafu bacda asxaabi qaala sala allahu alayhi wasallam innaka lan tuxallafa fatacmala camalan tabtaxi bihi wajha allahi illa zdadta bihi darajatan wa rifca wa lacallaka an tuxallafa xatta yantafica bika aqwaamun wa yadurra bika aaxaruun allahumma amdi li ashaabi hijratahum wala taruddahum ala aqaabihim lakin al-baa'isu Sa'd ibn Khawla yafii lahu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ammaata bi Makka kon al-imaamu Abdul Ghani rahimahullahu ta'ala mu ne an Saadin mu ngi jële ci ku ñu naan Seydina Saad an Saad ibn Abi Waqqaas di doomu ki nga xamante ne mooy Abu Waqqaas radiyallahu ta'ala anhu nekkoon nijaay ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam léegi mu ne lan la wax moom Seydina Saad ibn Abi Waqqaas mu ne radiyallahu anhu mu ne jaani annahu qaala neena jaani dikkal na ma rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa a ah kañ ah ya'udu nii dafa ñëwoon doon ma doon ma rendre visite mooy damaa feebar ba mu ñëw di ma rendre visite di ma euh, seet si di ma seet si ama kañ la mu ne ama at ma nga xam ne hajjatil wadaa mooy ajak tàggatoowam gi te mu ngi am ci la ci fukkeelu at bi walla ci giddaaw gàddaayam de alayhi salaatu wassalaam nee na foofule dañoo dem aji léegi nag ma feebar makka foo fële mu ñëw nag di ma seet si min wajain talafa tara waraloon mu ñëw di ma seet si mooy min wajain mu ngi tukkee woon ci li nga xam ne ak mettit istadd bi samay way yow boo xam ne taroon na metti woon na ci man lool waaye sonnoon naa lool ci feebar bi fa qultu ma ne ko nag mu ñëwee moom rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ne ko ya yow dawal yàlla li alayhi wa qad balagha bi ne ko ah jote na ma de man Sa'd ibn Abi Waqqas min al waja'i ci mettit bi may daj maatara li nga xam ne gis nga ko niñ ma gise nii sonn naa lool nag wa ana zumal taman nag boroom alal laa de mooy boroom bi tabaraka wa taala yakkal na ma ci ndabu li nga xamante ne mooy alal boroom alal laa wala yarisuni illa bna te nag kenn waruma donn jamono jii bu def boroom di defoon ma faatu tey kenn du lu dul benn doom bu jigéen daal moo ma nar a donn léegi nag yonent bi alayhi salatu wassalam mu ne ko nag man nag dama lay laaj afa atasaddaqu bi thuluthay mali ndax mën naa saraxe joxe génne deux tiers mooy sama alal bu ma ko xaajee ñetti xaaj ma jël ñaari xaaj ya est-ce que loolu mën naa koo jël saraxe ko ngir yàlla léegi nag qaal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko la ne ko déedéet qultu nee na man Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu ma ne ko fa shatru ya rasulallah ma ne ko kon fa shatru ah kon yonent bi alayhi salatu wassalam comme que ban nga ne bu ma xaajee alal bi ñaari ñetti xaaj ñaari xaaj bu ma def loolu kon nag xanaa kon nag mën naa saraxe li nga xamante ne nii mooy xaaj bi mu ne ko ndax kon mën naa saraxe xaaj bi yow dawul li sallallahu alayhi wa sallam qaala la qultu nee na ma ne ko nag ah kon nag fa waa kon yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ngi wàññi par ndànk-ndànk deux tiers léegi nag fa sulus nee na ma ne ko kon nag un tiers mooy bu ma xaajee alal gi ñetti xaaj benn xaaj ba kon xanaa loolu ci sama alal ji mën naa ko saraxe yeneen yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko as-sulus waaw benn tiers bi waaw benn ci ñetti benn ci ñetti xaaj yi wa sulus waaye malgré loolu sax wa sulusu kasiir waaw même un tiers bi benn ci ñetti xaaj yi sax loolu waaw loolu waaye bari naa innaka ndax yow am tadara warasatak nga bàyyi sa ñi nga xam ne ñoo la war a doon même bu dee nee kii benn jigéen kese la nga bàyyi ko moom ak ñi nga xam ne ñoo la war a donn ku man di doon ci keneen ku dul woon kaawam moom mii ah nga bàyyi yow da nga bàyyi sa sa sa ñi la war a doon ak ni yaa añ woomal ba côté besoin côté alal du ñu dem di jéebaane di soxla ñeneen parce que loolu ah ñu bari buñ ko defee jaay seen ngor ak seen diine de voilà kon nag nga bàyyi sa ñi la war a doon ak ni ah. ñu woomal xayrun moo gën min an tadarahum nga baleen alatan yatakaffafuna an-nas ñu nekk ñoo xam ne dañoo ñàkk ba pare di topp nit ñi ah di di di di di ñaana di di di tàllal loxo nit ñi daal voilà nekk ñu ñàkk ba pare di tàllal loxo nit ñi di leen laaj jox nañ leen wala joxuñ leen mu ne nag kon nag loolu bàyyi leen nag ñu nekk à l'abri du besoin am loo xam ne lu lu leen di doy la lu ñuy yor man cee dundee moo gën yow nga bàyyi leen te amoon nga mooy mooy manoon lu lu bari bokk war ne ko nag kon nag yi moo gën nga bàyyi leen ñoom ñu wobal moo gën nga bàyyi leen ñu nekk ñoo xam ne dañuy ñàkk ah di topp nit ñi di leen laaj wa innaka te yow lam tunfaq <clears throat> lan tunfiqa doo saraxe nafaqatan benn sarax doo génn benn dépense boo xam ne da nga koo def yi di ci sàkku biha ca loo lële ca dépense boo bëre wajhallahi la fas dalla xarka mooy mooy nekk nekk borom bi tabaraka wa taala illaa lu dul ne ujirta biha dees na la fay ca sa saraxe boo bële nga xam ne dang nga koo def ngir nekk nekk borom bi tabaraka wa taala ngir am gërëmam hatta ba tax li nga xam ne tajalu fii fi imraatik même ngay jël sax di ko def ci sa génneyu soxna même loolu boo ci yaaka bu dee da nga koo def tabtaghi biha wajha Allah dinañ la ko fay dinañ la ci fay qaal xam nga hadith bi lañ la doon wax keroog yonent bi sallallahu alayhi doon wax hadith sayna Jaabir bi bi nga xam ne mooy deux cent ba ñuy wax ci wàllu umra ba mu doon wax ne yonent bi saa saam daa wax ca di discours am ba mooy la wali wa fii lafzin li muslim amsiku alaykum amwaalakum wala tufsiduha tée leen ci seen bopp seen alal yi ta bu leen ko yàq waxoon nañ la yonent bi saa saam na ko leeral fii ci kitaabul wasaaya gis nga yi nee lu baax la bëgg mais ça chaque fois yonent bi saa saam ne ko déedéet masarax mu ne ko déedéet déedéet ndax waaw wax ko li tax waaw mooy téye seen alal yi bàyyee ñi nga xam ne ñoo leen war a doon tax du ñu laaj ñeneen moo gën nga bàyyi leen ñuy laaj nit léegi nag mu ne ko léegi nag mu koy continuer kon mu ne fa qultu nag bi koy nent bi alay saat saam waxee lii yëpp ñu continuer qaal moom Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu nee na fa qultu ya rasulallah ma ne ko yow ndawul yàlla li sallallahu alayhi wa sallam mais uxallafu ba'da ashaabi ne ko may ndawal yàlla li alayhi salatu wassalam aj ji da doon waaj a jeex moom nag muy ragal naan est que dañ koy bàyyi fii Makka te moom daa bàyyi woon Makka génnoon ci génnoon Makka dem Medina ngir yàlla tabaaraka wa taala ngir gàddaay Medina mu ñëw fii aj ndax dañ ko fii bàyyi ci gannaaw wala boog muy ragal naan ndax damay gaañoo fii Makka ndax saxaaba yi radiyallahu anhum dañoo gisoon ne te loolu mooy jëfu nit ku baax lépp loo ba ngir yàlla waroo cee delluwaat voilà moo tax moom nag loolu comme que feebar na fii du coobareen de moo tax nag mbir mi jaaxal ko mu ne ko ah waa yow ndawul yàlla li mais sallallahu alayhi wa sallam uxallafu ba'da ashaabi mais dañ may bàyyi fii damay ginnaaw ginnaaw sama saxaaba yi ginnaaw sama àndandoo yi nga xam ne mooy ta mooy saxaaba yi ñu fi ñëwoon radiyallahu anhum walla mooy est-ce que feebar bi damay kii ba yéen bu ngeen di dellu Medina man ma des fii loolu nag lay laaj qaal yonente bi alayhi salatu wassalam ne ko innaka lam tuxallafa fa ta'mal amalan tabtaghi mu ne ko innaka dëgg-dëgg yow lam tuxallafa deesut la bàyyi ci gannaaw mais bii mu koy wax nii nag waxu ko ne ko bàyyi la ci ginnaaw fii Makka rek mooy ñu yéexe say fan du ñu yéexe say fan ndax borom bi mooy tuxallafa mooy ah <laughs> moom mu ngi koy laaj est-ce que day ragal faatu fii yonente bi alayhi salaam o junju loo xam ne mooy moom ku gudd fan lay doon wallaah oh waaw ku gudd fan ba ni nga xam ne lii muy wax mooy am loolu nekk li nga xamante ne nii moom as-sadiqul masduq radi alayhi salatu wassalam mu ne ko innaka dëgg-dëgg yow lam tuxallafa deesul la bàyyi gannaaw mooy borom bi tabaraka wa taala du la yéexe yokk saw fan fa taamala fekk nag nga def ba mu yokkee say fan yéexe la ak ña nga doon dunde mooy yow génération ba nga ne woon ñu bari faatu moom mu yéexe la loolu la koy wax lam tuxallafa deesul la yéexe yokk saw fan hmm? fa taamala nga jëf amalan jëf tabtaxi boo xamante ne nii moom dang cee sàkku bihi ca jëf ja wajhallahi li nga xam ne mooy la face d'Allah mooy nekk nekk borom bi kese moo tax nga jëf jëf joo jële illaa lu dul izdata di nga yokk bihi ca jëf ju baax joo jële darajatan ay daraja wa rifa ak kawe alhamdulilah borom bi da la ci yëkkati yokk la ci ay daraja wala an lak mu ne ko ta amaana an tuxallafa yow Seydina Saad mi radiyallahu anhu amaana borom bi tabaaraka wa taala lii mooy ñu xam seen borom du ñu nekk di dogu de voilà lu bari du ñu nekk di dogu ndax xam nañ ne borom bi tabaaraka wa taala mooy aji dogalaa koom bi te ko neex képp lay def te man na la wan lii boo liggéey mu soppi ko kenn moom kenn nekkul ku ñuy forcer ci dara moom borom bi azza mu ne ko mu ne wala laka te amaana yow tuxallafa ñu yéexe la mooy yokk say at boroom bi yokk say at xatta ba ni nga xamante ne nii yantafi bi nga aqwaam mooy guddal saw ba ni nga xamante ni nii ci lay jariñoo ci yow aqwaamun ay nit wa yadurru wa yadurra waaye mu loru bi ka jaare ci borom ak mu loru aaxaruna ñeneen boo xam ne seenu ko ci yow mii la ko bi di jaarale guddal saw ba ay nit ñu bari daal di jaruñoo ci yow Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas waaye ay nit ñu bari daal di loroo ñeneen daal di loroo ci yow allahumma yenente bi alayhi salatu wassalam bi lii nag di ñaan mu ne allahumma e yow sa am di yal na nga wëyal yal na matal li ashaab yi ñeel sama sahaaba yi radiyallahu anhum hijratahum seen gàddaay gi ñu gàddaayoon ba taxoon ñu génnoon Makka zaadaha allahu sharafaadi Medina yal nang leen ko matal yal nang leen ko wëyal nangu ko wala taruddahum te yal na borom bi tabaraka wa taala yal na boo leen delluho ala anqaabihim te seen gannaaw ya lakin waaye lakinil baisa lakinil baisu waaye ki nga xam ne nag mooy le pauvre loolu lañ ko mooy al faqir mooy ku ñàkk ka mooy liñ naan ay waay diw le pauvre waay ay lakinal baisa mooy le mooy dinañ am daa lakin waaye lakinil baayisa walaakinil baayisu voilà baayisu laakinil baayisu ah mooy ki nga xam ne mooy waay ka ñàkk waay Saadum na xaw Xawla muy Saad nekkoon doomu Xawla kooku saxaaba la woon boo xam ne boo demee ci saraay boroom xam-xam yi rahmatullah dañoo ne saxaaba la boo xam ne fekke woon na Badar ak loolu waaye dafa ñëwoon fii Makka daal fii faatu loolu mooy li a dëgër am na yeneen waxaa ah, dafa ñëw daal di faatu moom nag yar yar fii léegi nag yar fii waay waay mu ngi koy martial mooy di ñeewante ci li ko dal voilà lahu ñeel ko moom rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam marsiya mooy nit bu génnee àdduna ngay ay yu baaxam ak tamit di ñeewante ci moom mu ne Sa'd ibn Khawla mii yonente mi alayhi salaatu salaam la ko defal an lan moo tax am maata mu ndax li mu faatu bi Makka fi nga xam ne mooy Makka gii nga xam ne da koo bawoon ngir borom bi tabaaraka wa taala waaye far faatu fi léegi nag al imaam Abdul Ghani rahimahullahu taala muy indi bu mujj bi te waxoon nañ la mooy asar bi mooy loo xam ne jeexital la ci ab saxaaba mooy saxaaba moo ko wax loolu it xadiis la muy kon xadiis numéro deux cent quatre-vingt-dix-neuf muy xadiis bi téeméer ak juróom ñeent fukk ak juróom ñeent mu ne an Abdillah ibn Abbas radiyallahu anhuma annahu qaala law anna an-naasa ghaddu min ath-thuluthi ila ar-rubu' fa inna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala as-sulus was-sulusu kasiir kon al-imaam Abdul Ghani rahimahullahu taala muy andi li mujj ci téere bi waxoon naa la amul buntu ñetti xa ñetti ñetti xadiis kese la ci indi bu mujj bi moo ne nii mu ne an Abdillahi mu ngi koy jëlee ci ki ñu naan Abdullah ibn Abbas di doomi Abbas radiyallahu anhuma annahu qaal nee na law anna an-naasa waay waay akas neexoon waay nit ñi gaddu min as-sulus mooy ñu wàññi ci alal ji buñ ko xaajee ñetti xaaj benn xaaj ba li yonent sallallahu alayhi wasallam wax noonu un bi aka neexoon sax ñu wàññi waaw ila rubu jóge ci un bi dem ci li nga wàññi ba dem ci un xam nga un quart moo gën a tuuti un tiers yow alal joo xam ne dañ la dañ koy xaaj ñetti xaaj nga jël benn bi loolu moo gën a bari ñu ne la woon xala alal ji léegi kenn du ko xaaj ñetti xaaj ñeenti xaaj lañ koy xaaj nga xaaj benn mooy duñ koy gën a xaaj ñu xaaj yi gën a bari yow ngay gën a ñàkk ngay gën a am lu gën a néew voilà mu ne ak a neexoon nit ñi wàññi jóge ci un tiers bi jóge ci benn bi ci ñett dem ci benn bi ci ñeent voilà muy un ndax foo ko teg yow mawlaana ibn Abbaas radiyallahu anhuma mu ne fa inna rasulallah ndax kat yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam qaala dane